ginnaaw bi nga xamante ne la ñu gis ci suñu jotaay bi ñu génn ci suñu bunt bi suñu garab ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minna wa ja'alana allahu minhum amin wa ja'ala jinaan al ula wa maskanahum amin ñu gisoon di wax baabu tahrimil kadhib bunt bi nga xamante ne ci kitaabul umuuril manhiyyi anha mooy wax ci xaraamal gu ñu xaraamal ay explication ay nar ay gàcc xadis biñ mu jëwoon gis moo doon xadis mille cinq mille cinq cent quarante cinq mu ne woon waan ibni umar radiyallahu anhuma annahu qaal qaala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam afral fira an yuriya ar-rajulu aynayhi ma lam taraya walillahi alhamdu wal tey ñu war a jël xadis bu mujj muy bi ci gën a gudd lool lool lool lool bu guddee nii sax dañ ko gëj gis surtout al imam teg ci ay riwayat wa fii riwaaya mu gën a tee gudd nag voilà <laughs> waaw walillahi alhamdu wal minna moo tax mënuñu ko jàng noonu di door a comme niñ doon def dañuy ñëw rek dugg ci muy xadis mille cinq cents 46 mu ne wa an Samura ibn Jundub mu ne wa an Samura mu ngi jële ci saxaaba buñ naan Samura di ibnu di doomu ku ñuy wax Jundubin waaw radiyallahu anhu yal na borom bi gërëm ko di saxaaba yonente bi alayhi salatu wassalaam annahu qaal nee na kaana rasulullah mu ne kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mimma bokk na ci li nga xam ne yuksiru doon na ko baril an yaquula mu ko doon wax li ashaabihi ñeel saxaabaam yi radiyallahu anhum laaj bii mooy hal raa ahadun minkum ru'ya est-ce que am na ci yéen koo xam ne gis na mooy gént na wax naa la wolof du ne gis ak gént danaa gént na rek waaw lii nag buñ julli woon fajar yi ba pare la woon comme ni muy leere ci riwaayaat yi lii mooy laaj boo xam ne bari woon na moom alayhi salaatu wassalaam lu mu ko doon wax njànget yi dañ koy waxaale di dem comme ni nga xam ne noonu lañ doxale noonu lañ la ko waxe woon ci façon xadiis yu gudde nii lii yonent bi alay saa saa bari loon day wone kon importance su gént waaw bu amul woon njariñ du tout yonent bi alay saa saa doonul woon nekk quand même bari ko du loo xam ne benn yoon non dane da kaana bi nga xam ne yadullu ala dawaami wal istimrar di wane ne da ci ba pare mu tekki kaana mimma yuksiru mu indil beneen loo xam ne loo ne boo kaana mën na nekk léeg-léeg benn yoon waaw comme li ñuy nettali ci ajam gi naan kaana loolu ñu xam ne lii da benn yoon la ak waaw mais fii mu teg ci yug ngir lool lépp mu teg ko bu dee sax li gin a dëgër mooy li ñu wax sànk euh, ci li ëpp ci usuli yu nay kan kaana yadullu ala dawaami wal istimrar waaw kon di wane kon importance bi nga xamante ne moom la gént am moom la saaxibu shari'ati boroom shari'a bi ne alayhi salaatu wassalaam daldi euh, jox important bi mu jox li nga xam ne moo jëm ci wàllu gént Allahu akbar ba bari woon lu mu ko doon laaj saxaabaam yi radiyallahu anhum ndax am na ku gént ci yéen dara waaw est que biig am na ku gént noonu al imaam al xaas na xajar mu ne bokk na li ñuy jànge ci xadiis bi wa fiihi an al ihtimaam bi amri ru'ya bi su'aali anha wa fadliha ah, ta'biiriha an al ihtimaam wa fadla ta'biiriha wa istihbaaba dhaalika ba'da salaati subh li annahu al waqtu li annahu al waqtu alladhii yakuunu fiihi al baalu mujtami'an mujtami'an waaw mu ne bokk na li ñuy jànge ci xadiis bii mooy yittewoo mbiru gént te di laaj ci mbiru gént ak ngëneel gi nekk ci ki nga xam ne mën na koo firi ak sopp gu ñu sopp loolee nit ki bu koy laaj mu nekk ginnaaw julli suba comme niñ la ko waxee li la ko yonent ma saa saam doon laaj ndax waxtu woow mooy waxtu yi nga xam ne mooy nit ki day doora bi bi mu yeewoo yàggul waaw lim fi def mooy sant yàlla loolu ci lay gën a dese boo bàyyi woon ba tàkkusaan nga laaj ko ne ko loo géntoon te su euh, bi lool lu bari xew na fi loo xam ne mën na tax gént ga kon loolu dafa am buñ la nee dafa nag c'est pas que ngir nit moo tax sax moom di fii baabu tahrimil kadhibi nar te gisoon nañ ci xadiis yi ñu génnoon ki nga xam ne mooy problème u euh, bàkkaar bu rëyu ki nga xamante ne day wax ni gént na alors que géntu dara bu amee solo it mooy tekkiwul na lu ñu neex lañ ciy wax walla bu amee solo yit jàppuñ ne man lu ma gént rek qur'aanun yutlaa la ab alquraan la boo xam ne moom lañuy jàng voilà léegi bu ma géntee dara daal dañoo war a jël xadiis yeeg alquraan yu sax yi teg leen fële léegi nag doxe sama gént déedéet déedéet <laughs> gént loo man di gént gént lu mu baax baax baax baax hatta bu dee yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis mu am yum la wax sax lool mu la wax dañ koy nattee ci lan ci misaanu yi bi nga xam ne moom la indil ngir ñëpp waaw mooy sharia bi mu fi indi borom bi jox ko ko mu jox ko jaam yi nga xam ne du soppeeku ba ilaa yawmi diin lépp loo gis ci gént ci loolu lañ koy natte jeex na waaw est-ce li nga gis noonu ça veut dire que ko noonu boo gisee ne loolu nga gis ci gént même bu dee yonent ma la saa saa nga gis mu wax la loo xam ne dafa contraire ak li nga xam ne moom la jàngale da ngay xam ne mooy jubluwu ci loolu exactement man cee jublu loolu waaw loolu nag buntu la boo xam ne bu ama am solo la waaw yàlla tere nag nga ñëw nag ah yow euh, ne nag léegi da ngay bàyyi loo xam ne farata la parce que da ngaa gént quoi <laughs> waaw da gént tax léegi dootoo julli ndax yow assuré nañ ne la yow moom julli teggeeku na la wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kon kaana rasulullah ñu di kat ndawal yàlla li sallallahu alayhi nekkoon na mimma yuksiru an yaqula li ashaabihi lim bari woon doon laaj saxaabaa mi dañ ciy xam tamit mooy laajte dañ ciy jànge mooy sëriñ bi mën na di laaj saxaa ñi nga xam ne ñooy taalibeem yi waaw ci yu mel nii waaye day ci wàllu ay masala waaw yoo xamante ni seenu dund la la la la aajo xam nga li affaire gént nelaw ku mu ñu tëdd mu laaj leen laaju leen loo xam ne ay masalaay diini sharia dëgg-dëgg max da max da waaye leen laaj bi ngeen nelawee lu ngeen gis lan ngeen gént voilà loolu mooy question yooyu questionnement daa bokk ci njàng waaw mu ne fa yu fa yuqassu alayhi ma sha allah an yuqass bu ko masoon a laaj nag képp koo xam ne ci ñoom am nga loo xam ne moom nga gis ci gént lu gént dinga ko ko nettali lu ko defee ñu nettali ko alayhi ci yonent bi alayhi salaatu ma sha allah li soob yàlla an yaqussa ñu daal di koy nettali ku nekk ku lu mu gis fa yaqussu aji gis jë walla fa yu yuqassu wala ñu nettali ko alayhi ci moom ma sha allah an yuqass la soob yàlla ñu nettali waaye fa yaqussu tamit day dox alayhi aji kamulaaj ka am lu mu gént mu nettali ko alayhi man man sha allah ku yàlla sopp foofu ci yenn riwaay an yaqussa mu daal di koy nettali loolu it ñu jàng ci ne taalibe buñ la laajee loo xam ne am nga réponse bi comme yoo xam ne yu mel nii waaw mooy li nga gént lañ la laaj laajuñ la leneen bu dee gént nga jarul ngay jaay la fausse modestie naan mo man bañ a wax rek comme na géntoo dara yaa ngi wax lu fekk gént nga ku gis di nga génn di nga ko wax waaw ku gisul nga ne ah ñun de gisuna waaw mu ne wa innahu qaala zaata ghadaa mu ne nag te yonent way saa saa wax na benn suba ghadaa mooy suba la ci jublu te loolu ñëw na ci ay riwaay yoo xam ne ci la gën a leere kene eh, benn eh, zaata ghadaa bi kene benn suba la woon <coughs> benn suba la laajte woon waaw eh, moo tax am na nag riwaaye Jarir ibn Hazim kaana idaa salla salaatan aqbala alaynaa bi wajhi bu ma soona julli ab julli mais boo xam nañ ne julli ji yeneen riwaaye ñooy wane ne du chaque julli bu mu julli rek la doon laaj lii mooy julli fajar la waaw moo euh, gis nañ fii euh, ci riwaaye kanta Wahb ibn Jarir hmm, euh, moom mu jëlu ko ci baayam nekk ci Sahih imam Muslim boobu dane idaa salla subha voilà bu dee yonent may saasam bu masaana julli suba ñu xam ne kon mooy julli suba la doon wax kon mu ngi noonu mu ne benn suba mu daal di wax bi mu jullee ba pare moom alayhi salaam fekk da leen laaj am na riwaay yu ko laaj yu ko leeral da leen a laaj ne leen ndax gis ngeen tey dara léegi ñoom gisuñu ñu ne gisuñu mu ne bu dee yéen gisu ngeen man nag am na lu ma gént am na lu ma gis waaw kay <laughs> am na riwaay yoo xam ne leeral noonu loolu waaw eh, kon mu ngi noonee léegi eh, wallahu taala alam waaw waaw moo tax imaam at-Tabari soloona xadiis bi mais ci beneen saxaaba yoonu saxaaba muy Zayd Abu Umaama di nettali même xew-xew yi nga xam ne ñoom lay gis fii nii ci xadiis bi mu ne xaraja alaynaa rasulullahi comme ni ko imaam al-Haafiz Ibn Hajar tuddee bi muy sharh hadis bi mu ne yonent bi alayhi salaatu dafa génn ci ñun ba'da salaati subh ginnaaw bi ñu suba ba pare fa qaala mu ne inni ra'aytu laylata ru'ya hiya haqqun fa'qiluha mu ne leen man de gént naa biig ak gént goo xam ne dëgg la léegi takk leen ko maa ngi leen koy wax na ngeen ko takk te jàpp ko waaw mu tudd fa ay mbir yoo xam ne niru naag yii xadiisu Seydina Samura ibnu Jundub radiyallahu taala anil jamii waaw léegi nag yonent bi saa saam benn suba nag mu wax ñu mooy ginnaaw bi mu leen laajee ñoom amuñu mu ne ataa innahu ataani laylata aatiyaan mu ne ma dëgg-dëgg dikkal na ma li nga xamante ne nii mooy guddi gi biig la wolof di wax du ne biig ci guddi loolu pléonasme la ko tubaab yi wax hmm, descendre en baam monter en haut mu ne dikkal na ma aatiyaani ñaari gaa yu ma dikkal am na ci Seydina Ali ibn Abi Talib na ko boobu dana ra'aytu malakayni gis naa ci gént ñaari malaaka waaw am ci riwaaye jarir biñ la waxoon sànq mu ne ra'aytu rajulayni atayaani mu ne gis naa ñaari góor yu ma dikkal ñoon nag biñ ñu dikkalee wa innahuma qaala ne ma intaliq <laughs> ne ma doxal demal demal kaay nga dox demal wa inni intalaqtu ma'ahuma man ma daal di dem ànd ak ñoom ñaar wa inna te ñun ataynaa ala rajulin ñu ñëw fekk benn waay boo xam ne mu ngi tëdd wa ila axar ñu gis beneen waay bii nag bu dee riwaay imaam Ali Seydina Ali bi radiyallahu anhu moom danaan ab malaaka ab aadam yi la ñuy def lii ab malaaka moo koy def waaw waaw waaw moom noonu la ko na koy indee moom Seydina wa mawlaana Ali amirul mu'miniin asadullahi al-ghaalibi abul hasan wal husayn radiyallahu anhum waaw waaw euh, muy xadiis boo xam ne imaam ibn abi xaatim moom moo ko solo ci yoonu zayd ibn ali ibn al-husayn ibn ali mu jële ko ci baayam baayam jël moom mu jële ko ci maamam mu jële ko ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu même bu dee ne sanad boobu ki jële ci zayd euh, ibn ali ibn al-husayn di doomi zayn al-abidin ki ko jële ci moom zayd boobu moom wérul comme l'imam al-hafiz ibn hajar wax waaye nastanisu bi hadhihi riwaya mu ne léegi bon ma nee ñu dem après ma dem ànd ak ñoom wa inni intalaqtu ma'ahuma ma dem ànd ak ñoom wa inna atayna ala rajulin muttaja' ñu nga fekk benn waay boo xamante ne dafa tëj waaw wa ila axar am beneen waay qa'imun alayhi bi saxra beneen waay bu nekk ci wet gi taxaw yor benn xeer bu rëy am na ci yoo xam ne benn fihr lañu wax fihr xam nga fihr mooy ngaw xeer ngandamaa xeer wa ida huwa yahwi bi soxrati bi ra'sihi waa ji day jël mbir mi rek daal di jël mooy da koo tiim day taxaw waaw waa bu jëlee xeer wi daal di koy sànni fépp waddal ko ci ci kiiwam <laughs> ah, ci li nga xamante ne nii bi soxrati li ra'sihi ci bopp bi lay toje bopp bi waaw waaw bu ko defee fa yaslawu ra'sahu bu ko defee bopp bi daal di toj Allahu akbar fa yatadahda'uhu al-hajar waaw ha huna bu ko nee rës duur xeer wi ci bopp bi nga xeer wi daal di ubbi bopp bi tël lay def bopp bi ubbeeku xal daal di daal di ubbeeku waaw gandum ubbeeku ubbeeku waaw waaw akbar xam moom daa taxaw tiim waa ji da koy yónnee xeer wi ci bopp bi rës bu xeer wi dalee ci bopp bi rek xeer wi bopp bi ubbeeku toj ha huna fa mu ne fayata dahdahu al xajaru ha bu ko defee xeer bu dalee rek day day day day sànneeku jàll na li wadda ci waa ji nga xam ne mooy ki taxaw muy malaaka boobu am malaaka la woon doon toj bopp waa bu jaaree côtéem fa yatba'ul xajar waa ji toppaat xeer bi dem foraat ko fa yaxudu mu jëlaat ko waaw jamono jamuy dem di ko jëli nag fala yarji'u ilayhi du dikkaat ci waa ji ngir tojaat bopp bi hatta yasihha ra'su lu dul boppam bi ne war pekelek wiraat fa tojoon sànq fi mu dóor xeer bi mu xar day defar waat nan li masuñ cee def dara kama kaana comme ni meloon summa ginnaaw gi ya'udu alayhi mu waa ji ñëwaat ci waa ji tëdd noonu fekkaat ko fa fa yafalu bihi mithla ma fa'ala al marrata ula mu defaat comme ni mu defoon ak moom ci njaal benn bu njëkk bi mooy toj bopp bi bopp bi xar xaala beneen saa sallam nee bu ma gisee lii ci gént la ma ne lahuma ma wax ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo ma ñëw ne ma ñanañ nañ nañ dem waaw am na ci yenn riwaaya di imaam dina indi yenn riwaaya yooyu waaw wa fii riwaaya yi wa riwaaya yi yi mi nga xam ne moom lay indi mooy gaa yi ñëw Euh, yu ñëw daal di koy euh, yee ne ko ayu ñu dem nañ dem <laughs> waaw nañ dem lool dinañ ci ñëw insha allah léegi nag nee na ma wax leen ma leen mais yéen qultu lahuma ma ne leen mais subhaanallah ma hada subhaanallah mooy gàcc ngaalaamaa yàlla bàkk yàlla boo gisee lu la jaaxal lu xam ne lu yéemi nga ne subhaanallah waaw kay waa maa hada waaye yéen ñaar ñi lii ma gis nii kii tëdd kii di tëb bopp bi saa su ne saa bu xeer bi waddee bu demee di ko for ñëwaat fekkaat bopp bi baaxaat mu ñëwaat tojaat bopp bi waa lii lan la xaalaa lii nee na ñoom ñaar ñu ne ma intaliq intaliq ñu ne ma demal continuer continuer sala nag continuer doxal doxal doxal fantalaq naa nee ah ma dox ànd ak ñoom ñu wëy fa atayna ala rajulin mustalqin li qafa nee na après ñu continuer ñu dem fekk benn waaye boo xam ne moom dafa jaaxaan waaw mu nga sànnee ku jaaxaan wa ida aaxaru mu am beneen waay riwaa imaamu ali radiyallahu anhu bu ci nekk danaan waa ji ab aadami fa ida aadamiyun waaw fa ida ana bi malak bi mal bi bi bi mal bi malakin wa amaamahu aadamiyun wa bi yadil maliki ah voilà moom noonu la ko waxe moom Seydina wa Mawlana Ali ibn Abi Talib asadullahi la ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa ardah nee na way ma ñëw léegi ñu jàll ko ñu fekk benn waay bu jaaxaan wa ila aaxaru qaa'im am benn waay boo xam ne moom mu ngi taxaw kii wa ngi jaaxaan kii taxaw tiim ko waa lan lay léegi alayhi nekk na ci moom waaja mu ngi yor bi kalluubin min xadid waaw mën a xadid la waaji yor mooy benn barre de fer boo xamante ne nii ci weñ la nga xam ne day am day lonku ca ca cat ba day lonku waaw comme waa yi nga xam ne daa yor benn lu muy lu muy witte ay ay mango yu sori wala ay koko yëkkati def ko ci bant takk ko def ko ca kaw mu def benn benn weñ wala mu nekk weñ sax lay am lu lonk nga xam ne moom lay lonke kii bi rek xëcc waaw wa ida huwa waa nag ni mu doon def kallub googee mu yor liñ ci doon def mooy day ñëw fekk waa ji fi mu nekk wa ida huwa yati ahada ah, shiqay wajh day ñëw benn wàllu xar kanam bi fa yusharshiru shidqahu ila qafa bu ñëwee ni muy def allahu akbar waliyasu billah akbar waa ji bu ñëwee day jël gis nga kallub googee nga xam ne benn cat cat bi cat bi day lonk moom lay jël daal di koy dugal gis nga gémmiñ gi gémmiñu nit ki eh, ñaari catu mooy gémmiñ gi bu ko ubbee gémmiñ gi ci boppam ah tuñ yi gis nga tuñ yi catu tuñ bu nekk yi nga xam ne extrémité yi bii nekk côté jëm mel ni côté ca côté lex bali takkal foofu ak fee mooy fi gën a takkalu fi gën a jege lex bi ak beneen ñaari côté yi foofu mooy mooy foofu lay jël dugal ci benn bi waaw dugal ci feer googee weñ googee daal di koy xicc muy xotti xotti ilaa xafaahu ba dem ba ca ndonga Allahu akbar Allahu akbar wamin xarahu daal di ñu naan lu foofu la yem déet mu jëlaat affaire bi kalluub yi waaw feer boobee weñ googee amul lonk dugalaat ci catu bakkan bi benn bakkan bi paxo bakkan bi xotti téewaat dara jërale ca gannaaw waaw xotti ko dugal ko ci biir xëcc ko jëmale ca gannaaw mu xottee ko ñu naan waa foofu mooy day xëcc fii ba beneen bi waaw léegi ñu naan déet wa aynayhi ñaari bëtam wa aynahu bëtam yi tamit mu jël benn bët bi paxu bët bi dugal ci mbir mi ilaa xafaahu xëcc ko ba ca ndonga wal ayaadu billah summa ginnaaw gi yataxawalu bu defee moom day xëcc ba ci ndong gi baa ci beneen côté bi day xëcc ba ci ndong gi bu ci nekk ci yooyu hmm? gis nga gémmiñ gi lay commencer catu gémmiñ gi dugal weñ gi xëcc ba ci ndong gi taxaw jëlaat weñ gi dugal ci paxu bakkan bi xëcc ba ci ndong gi taxaw jëlaat bët paxu bët bi jël kii bi weñ bi dugal kikkaat ba ci ndong gi taxaw demaat ci beneen côté bi nag mooy xam nga mu def mooy beneen euh, côté gauche ak côté côté droite ak sa gauche am ndejoor ak càmmoñ bu defee benn bi nii après demaat summa ginnaaw gi yataxawalu ila al janib al axar ginnaaw gi waa ji toxu ci beneen wàll bi fa yafalu bihi ma faala bil janib al awal mu def comme ni mu def wàll wu njëkk bi noonu lay def mooy xotti catu gémmiñ gi ba ca ndonga catu bakkan beneen bakkan taxu beneen bakkan bi ba ca ndonga catu beneen bët bi lay dugal ci orifice orifice bët bi dugal ci paxum bët bi xëccaat ba ca ndonga mu ne fama yafruhu du pare nag min zalikal janib saa bu defee benn côté bi nii laata muy pare foofu hatta yasiha zalikal janib beneen wàll bi daal dinay wér mel ni dara dem masu def kama kaana comme ni mu ne woon summa ya'udu alayhi fa yaf'alu misla ma fa'ala fil marrati al-ula bu ko defee bu bàggee fii rek day demaat ci beneen bi te buy demaat ci beneen bi fekk na boobu wiraat na mel na ni masu koo def noonu lay continuer rek di continuer di def noonu comme ni mu defoon qaala yeneen saa salaam nee na ma ne qultu ma ne gaa yi ñi ma àndal ah subhaanallah waay waay gàcc ngaalaa maa yàlla ah, waay waay lii moom ma hada ma hada nii waa ñaari yi moom mooy lan mooy ba ma romb ak bii moom parce que bële waa af naan waxu ngeen ma dara mais boobu bii moom ah waaw waa lii moom mooy lan nee na lii ñaar ñooñu daal di may wax ne ma intaliq intaliq ne ma daxal dama ne ma demal demal demal demal continuer rek continuer continuer <laughs> continuer waaw akbar continuer ah nee fan talaq naa <laughs> waaw loolu dañ ciy jàng ne jàngalekat bi mooy boo ñëwee Abdullah wala eh, taalibe bi yu mel nii bu dee ki nga xam ne daa am lum la bëgg a wan jàngalekat bi daa am yu muy def yoo xamul boo ko laajee mu ne la eh, bàyyil noonu ba ci kanam ba ci kanam yow itam bul nekk naan non non man manuma continuer ah non vous me dites ou bien je je je rebrousse chemin ah non da may wax léegi wala man ma dem sama parce que c'est quoi ça <laughs> ah. ne ko intalik intalik am dañ waaw waaw fàttala ko ca sëy naa xadir fantalaqaa ca suuratu kahfi waaw léegi mu ne léegi fa ataynaa ala misli tannuur waaw fa ahsabu annahu qaala fa idaa fiihi lagatun wa aswaat mu ne léegi nag fa ataynaa ala misli tannuur ñu ñëw ci loo xamante ne biñ nañoo demal loo xam ne comme fuur waaw misaalam fuur la ma jox mu ne man nag jàpp naa ke ne dane fa ida fi ghilghatun wa sawt wa aswat mooy ca biir fuur ba am nañu fa nekk ay nit ñu fa nekk ay góor ak jigéen yoo xam ne ñu nga ca biir yuuxu ya maa ngi dégg yuuxu ya kàddu yi waaw gaa yaa nga yuuxu waliyasu billah waliyasu billah akbar hmm léegi fattalana fiihi ñu ñu yëddu xool mbir mi xool xool fuur bi fa ida fiihi rijalun wa nisaa'un ura ñu fa gis ay góor ak jigéen yoo xam ne soluñu dara comme ni leen seen yaay binde woon jure woon noonu lañ mel amul dara lu leen topp ñu ngi def yaramu neen nu nu waaw soluñu dara dara dara dara wa ida hum yatihim lahabun min asfali minhum ñoom nag ci xaal ñu leen gis am na benn lakk-lakk boo xam ne mu ngi leen di jóge ci seen suuf mooy ci suuf lay jóge di leen lakk ci suuf waaw non mooy ñoom ni ngeen séene dañu yëddu xool leen seen bopp yi la ñuy gis waaye ñu nga ci suuf ci suuf mooy bopp yee nekk ci kaw comme nit bu taxawee tànk yaa féete ci suuf waaye ci suuf am na fa benn flamme benn takk-takk boo xam ne mu nga leen di lakk ci seen suuf wal iyaazu billah fa ida ataahum dhalika al lahab daw daw waaw bu leen takk-takk boobu dikkalee waaw akbar daal di leen lakk nga ñu gën yuuxu mooy daw daw mooy rafa'u aswaatahum mukhtalita way gàddu yu seen yuuxu yëtta way yuuxu lu ñu man ku nekk di yuuxu jaxasoo seen yuuxu ya seen kàddu ya yuuxu ya waaye yow daldi daldi jaxasoo waaw akbar léegi bi mu demee noonu qultu ma ne ma hawla ma ne waaw ma yaabi naantal mi ñi ma gis fii moom ñooy ñan nee na qaala lii ñu ne ma intaliq intaliq ñu ne ma doxal wéyelu demal demal demal rek ah nee na fantalaq naa ñu dem fa ataynaa ala nahrin nee na ñu dikkal benn li nga xamante ne mooy benn dex waaw mu ne xasibtu annahu kaana yaqul mu ne jàpp naa ne da doon wax ne ahmara mithla dam mooy dex la goo xam ne dafa xonq mel ni deret waaw waaw riwaaye jarir bi moom ibn hazim rahmatullah alayhima moom bopp sikki moom waxul mithla dane ala nahrin min dam waaw ñu dikk ci dex goo xamante ne ni fleuve boo xam ne lépp deret la xonq cur wa ila fi nahri rajulun saabihun yasbih waaw mu ne mooy nekk na nag ci ki nga xamante ne mooy ci biir ndox mi ci biir dex gi benn waay boo xam ne mu ngay féey waaw mu nga ca biir di nager waaw moom daal ah, di nager gaa waaye nag wa ila ala shatt an-nahri rajul waaye nag ca peggu mooy peggu euh, dex ga waaw liñ naan fi nga xam ne mooy boor bi fi nga xam ne mooy nit ki bu jógee nii war a dugg ci dex gi fi muy jaar jógee ci terre ferme bi fi dugg foofu bu doon géej dañ naan ci tafes bi mu am benn waay am na fa benn waay boo xamante ne ni qad jumi'a indahu hijaratun fa mu nekk mais jalu xeer ay xeer yu bari lañ fa dajale yii ngam damaa xeer wa inna zalika saabih te waajooju nga xam ne mooy nageur bi nag di di féey yasbahu moom day féey waaw waaw <laughs> akbar moom day féey di féey di féey bu féeyee maa yasbahu li muy féey jóge nee féey féey féey féey ba agsi ci waaji summa yati zalika ah yasbahu maa yas summa yati zalika mu dikkal waaji alladi qad jumi'a indahu al-hijaara mu dikkal waaji nga xam ne moom mu ngi taxaw wax naa la yi riwaay Seydina Ali yëpp danaan ab aadam yi moo doon feey am benn malaaka bu taxaw di ko xaar <laughs> bu agsee kookee nga xam ne dajana nañ ca moom xeer yu bari ya fa yafgharu lahu faa waaw fa yulqimuhu hijaara waa ji day ñëw ñu ubbil ko gémmiñ gi gémmiñ gi bien ouvert waaw la bouche bien mu daal di koy log-logal sexal ko xajaran xeer yi jalu xeer yooyu lay jël dal di kiy tibb di ko rokkos waa ji di rokkos ci gémmiñ gi ba mu fees bu feesee fa yantaliq waa ji daal di def demi tour <laughs> waaw naajikat bi fa yasbaxu mu continuer naage jëm beneen côté ba waaye bu demee ba foofu day dellu siwaat summa yarji'u ilayhi mu dellu siwaat ci waa ji nga xam ne moom ñu nga dajale ca moom ay xeer te log-logaloon ko logaloon ko xeer yu bari yi waaw kullama rajaa ilayhi faghara lahu faahu fa alqamahu xajara mu def lim defoon sànq ñu ubbil ko gémmiñ ji ba mu ne bien ouvert mu daal di jël ci xeer yi daal di koy logal ba mu log ber gémmiñ gi daal di fees del qultu lahuma nee na la gën saa sam leen ñoom ñaar ñii àndal tëndi ma fii ma haadani waa ñaar ñii non fële maa xaagaani ba mooy ñaar ñi nit ñi ba bi ma leen laajoon ak bi ci tegu non non mooy ñaari góor ñi ma gis <laughs> ñooy ñan mooy comme fii waa maa xaagaani ñaar ñii ñooy ñan kii yor xeer yi di di logal waa ak ki ñuy logal xeer yi waaw tey tey fii waaw ñoom ñooy ñan ak lan mooy seen mbir xaala lii nee ñoom ñaar ñu ne ma intoliq intoliq ñu ne ma wéyal wéyal demal demal da demal <laughs> fan toloq naa ñu continuer daal di dem waaw ñu daal di continuer dem mu ne fa atay naa ala rajulin karihil mar'a ñu gis benn waay boo xam ne moom way waa ji ku ku ku ku ñàng ak gis la waaw waaw mooy yow boo ko gisee nii rek yow da da yow ab tiit moo lay moo lay saisir naan non seulement moom ak xoolam daa ñàng mais yow boo ko gisee ci boppam ni mu mel daa ñàng waaw akbar léegi nag ah, aw wala boo ka akrahima an tara in rajulan mar'a mu ne wala waa mel na lu gën a ñaaw lu gën a ñàng lu gën a désagréable loo mën a gise nit gis nit ci xaal lu mel waajooj noonu la meloon waaw akbar wa idaa huwa te waajoojee indahu nekk na fa moom naarum safara ab gàndum safara bu yaatu yaxushuha mu ngi koy xamba waaw wa yasaa xawlahu di dox xawlahaa di dox ci wetam yi ngir di jël bant yi di ko puus di ko gën a di ko gën eh, jëfal muy gën a jëf di gën a waaw bant yi lay jël di ci roqos bu defaree côté bii demaat beneen côté moom na naan yasaa hawlaha mu ngay dox di ko wër qultu lahuma mën a leen wax yi ma hada mais kii moom kan xaalaa lii ñu ne ma intaliq intaliq ñu ne ma doxal rek doxal doxal <laughs> nee na fan talax naa ñu daal di wéy daal di dem fa ataynaa ala rawdatin ñu dikkal eh, loo xamante ne mooy benn tool benn jardin bu rëy boo xamante ne mu ne mu'tamma waaw waaw wala mu nekk euh, euh, bi dammil miimi mu wa kasri wa sukunil ham euh, al muhmala mooy mu' wa kasri al musal al musalla al musanna mooy bi nekk ñaar mu'ti wa tax fi mu'tima man nga ko takke noonu comme l'imam al hafiz Hajar wax mu ne ñenn ñi nag dañ koo def shadda bi fathi al musanna mooy mu'ta wa tashdid mi mu'tamma waaw mu'tamma ak mu'tima waaw yooyu yëpp am na waaw mu ne loolu dañuy wax atamal bayt ida tahala wa naxlatun atima tawila buñ ne mu ne ad-Daawudi nee na atamati rawda ghattaha al mu ne lii li ñuy wax mooy euh, mooy loo xam ne dafa kawe buñ nee euh, benn tàndarma garabu tàndarma ba atima mooy bu kawe waaye entamati rawda mooy boo xam ne dafa verdure bi moo ko muur benn tool boo xam ne lépp a verte waaw lépp a verte waaw jëfa mel ni ba ñuul comme ni alxuraan naan mudhammatan waaw ñaari àjjana yooyu garab yi dañoo bari verte verte bay xaw a laal bu mel ni ñuul waaw akbar mooy daal fu verdurant boo xam ne fu luxuriante benn tool waaw boo xam ne moom lañ gis waaw akbar léegi jardin bu neex rawda léegi nag bon bi ñu gisee lool fiha min kulli gis nga foofu nag façon bépp couleur booy gis jamonoy rabia ñun ñu ngi ci rabia saani hmm? <laughs> printemps eh? nga xam ne fleurs dañuy génn façon yiw nii yiw yu gànjaroona te bari façon bu nekk nga gis ci fleurs yaat waaye rafetaay ba tóor tóor ya mu rafet lool way léegi wa ila bayna zahray rawda rajulun tawil tool boobee te digg ba mu am benn waay boo xam ne laa fa séen bu gudda gudda gudda gudda waaw taay grande taay gudd lool laa akaadu xawma sax araab yi gis rasahu boppam tuula ndax njool bu mu dool fi samaan mu ngay mu ngay dem moom bopp baa ngay dem ca asamaan ndax ni mu njoole xawma koo sax xaw a ràññee gis bopp bi bopp bi bu baax mu ne nag ma gis wa idaa xawla rajuli ma gis ñu ko wër moom fa mu nekk noon ci diggu tool ba min akthar wildaan maa ra'aytuhum qat masumaa gis xale yu bare noonu yu ko wër c'est del bari bari lool qultu ma ne ñi ma àndal mais ma hada wa ma haula mais góor gée ma gis ak xale yii ko wër xale yii ko wër mais mooy ñooy ñan ak lan mooy seen xaal qaala lii nee na ñoom ñaar ñu ne ma intaliq intaliq nee na ñu ne ma wëyal rek demal demal demal demal demal demal demal demal ah nee na fan fan fanaan ah ñu koy continuer fa ataynaa ilaa dawxatin azima nee na ñu ñëw benn garab gu rëy dawxa mooy sajara boo xam ne gu rëy la rek waaw nee na ñu ngi dëgg digg ñu dikk ci benn garab goo xamante ne nii wuro yoro yoro yoro yoro yoro yoro waaw waaw ngëndumaam garab dawhatun azima lam ara dawhatun qat a'zama minha man moom masumaa gis man yonent bi saa saam garab gu rëy noonee